ci suñu jotaay bi ñu génn bi àwnillaahi wa minnati ñu ngi woon ba léegi ci njàngat yi ñuy jële ci ghazwatu Hunayn ak sariyatu Awtaas ak ghazwatu Taa'if di xisaaru Taa'if ñu ngi woon nag ci qismu ghanaa'imi Hunayn Hawaazin muy séddaleek màngu waa Hawazin bi nga xam ne ci ñoom lañ ko jële woon ci xare bi keroog Hunayn bil Ji'irraana ci suñu jotaay bi ñu génn gisoon nañ li al imaam Ibn al Qayyim rahmatullah waxoon ci Zaadul Ma'aad fi hadyi xayril ibaad sallallahu alayhi wa sallam eh, xam naa moom dañuy yem ci lim wax noonu ndax desewaat na yeneen yu mu wax waaye insha allahu taala dañuy yemani nii dañuy yemani nii eh, xanaa indi benn rek bu mu wax après ñu pare ci léegi ñun ñu continuer insha allah ba léegi ci njànget yi ñuy jële ci ghazwatu Taa'if ak yooyu mu ne wa minha faslun wa minha istijabatullahi li rasulihi sallallahu alayhi wa sallam li Thaqif an yahdiyahum wa ya'tiyahum wa ya'ti bihim mu ne bokk na liñ ciy jàng ci Taayif bi mu ne bokk na ci nangu gi nga xam ne parce que lii ci Taayif bi lañ ko doon def ci Taif bi lañ ko waroon def mais benn la rek xare yooyu yépp wax nañ la prolongation la rek mooy nangu borom bi subhaanahu wa taala nangul ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam ñaanam li Thaqif ñeel waa Thaqif waa Taif an yahdiyahum wa ya'tiya bihim mu ñaan mu gindi leen indi leen loolu nag après lañuy gis côté boobu mooy bu ñuy gis délégation waa Taif waa Thaqif en fait côté bii mooy keroog alayhi salaatu salaam malgré euh, liñ ko def waxoon li ginoon nañ ci taxaw biñ ci yeggee kënee te rapporté nañ waxu imaam Ibnul Qayyim beneen wax bu niroog li alayhi salaatu salaam li nga xam ne moo leen ñaanaloon moom la malaaka malakul jibaal newoon sa borom dégg na li ñu def mooy ba mu jógee Makka bi sayyidatu Xadiija di dooru génn àddina radiyallahu anha ak Abu Taalib suñu borom yónni malak Jibril wa ma'ahu malakul jibaal mu ànd ak malaaka mi nga xam ne moo yor wàllu montagne yi mu ne ko sa borom gis na li nga xam ne moom la la saw xeet teg say ñooñ teg nee na nag boo ma joxee ndigal ma jël ñaari garab ñaari montagne roy yi ma tancale leen ko waaw bu ko defee <laughs> boobaa kenn dootu leen tuddati de waaye yonent bi alei salaatu salaam ne déedéet laa yaa malakal jibaal mooy ñoom ñu waxoon loolu fii du ñëw ba fii booba nga xam ne boobu dafa ñëwoon comme li mu waxoon ah allahumma ilayka ashku da'fa quwwati wa hawaani ala an-naas banim jeexe ñaanu taayif boobale nga xam ne dafa ñëwoon nekkoon ku néew doole bii nag mu ñëw fa ànd ak waaw ba néewee doole nga xam ne amul woon nit ñu ko topp ñu bari ñu former armée ñiy xaañ ko ba toj ba ba dal di koy nàccal moom aleyhi salaatu wassalaam malgré saaba suñu boroom bëggee alak waa Taif mu ne déet kon nag du tay bu amee kàttan lay ñëw naan nañ leen alak waaw moo tax mu ñaanal leen léegi nag buñ ñëwaatee ci li nga xam ne moom la imaam Ibnul Qayyim doon wax keroog gis nañ moom waxoon na ci wàllu màng mi d'une manière générale ni ko alayhi wassalaam daal di séddalee ci ndigalu boroom subhaanahu wa mu nekk ko aynul xikma wa aynu almaslaxa wa aynu raxmatihi wa jal muy li nga xam ne mooy yërmandeem gu mu manifesté ci loolu ci séddali woogu alayhi salaatu wa salaam séddale jox ñii ku nekk mu jox la li nga yellool waaw kamaa yu'ta as-saghiru maa yunaasibu wa ma'rifatahu wa yu'ta al-aaqilu al-labiib maa comme ni nga xam ne noonu la ñuy joxe ki nga xam ne mooy xale bi li nga xam ne moo baax ci moom moo tollook niveau ak ay connaissance am fi mën a yem ki nga xam ne nag boroom xel la mu ñaw kooku ñu jox ko li nga xam ne moo approprié ak moom noon naa lay saar saam joxe ñi nga xam ne ñoom ashaat ak al moo leen doon gërëmloo mooy gàtt yi ak géléem yi ñoo leen doon gërëmloo ndax gis nga fama zaala rasulullah sayyidina safwan laata may jox bokkoon na ci ñi ma gënoon a bañ fama zaala yu'tini wa yu'tini wa yu'tini hatta asbaha hatta asbaha ahabba minni min ahabba ilayya min kulli shay mimma siwa di ma jox di ma jox ba mu mujj mu gënal ma lépp waaw mooy loolu leen di gërëm loo yeneen time saa saam jox loolu ñëwee lamsaar yi mu xam ne ñoom lii du lii ñoom gin nañu sori foofu mu jox leen boppam sallallahu alayhi wa sallam waaye xoolal bokk na li ñuy jànge foofu léegi ñun on va partir de nous léegi imaam Ibnul Qayyim rahmatullahi alayhi yal na ko yàlla yokku ay leer yal na yàlla yokku euh, def barke ci li nga xam ne mooy xam-xam bi mu fi bàyyi euh, ak boroom xam-xam yépp boroom xam-xamu lislaam bi ñi nga xam ne ñoo ko mas a taxawe eh, min alsaxaaba ila axiri man yaquulu allah ala hada xam ne mooy mujjee wax ci allah allah ci kaw suuf yowmal qiyaam di ñëw yal na buur yàlla fayal ñu leen ñoom ñépp waaw yokku vraiment <coughs> ñu ak xër ci xam-xam an yaziidanaa xersan fi talabil ilmi li wajhihi tabaaraka wa ta'aala waaw amin léegi ñu mun jëlee euh, mooy xew-xew boobu danga ciy seetlu premièrement mooy yonent bi alayhi dañ ciy jàngit ak lewatam ak mën a muñam en face du arab ñi nga xam ne vraiment mooy xamuñu savoir vivre xamuñu nan lañuy doxale kilifa te loolu taxawoon nañ ci tamit waaw gis nga bi ñuy tàmbali laata biñ ko toppee iqsim alayna fay ana ay way xanaa imana waay waay yonent mi alayhi salaatu salaam ñu topp ko di ko waay topp ko takkandeeru ko rek waaw waay waay di séddale suñu suñu màng mi ndax la dañ doon ragal dañu yaakaaroon ne yée yonent bi alei satu jox na waa Hawazin delloo na leen jaam yi alal ji nag bu ñu deful attention da leen koy delloo waaw ñu topp ko nag hatta tarruhu ila samura ba niñ koy toppe topp ba sës ko ci garab maratu la dem làmbaayu kawam wadd ñu wadd seen kaw mu naan leen ruddu alayya ridaa'i Allah delloo leen ma sama làmbaay aywa delloo leen ma sama làmbaay delloo leen ma sama làmbaay ruddu alayya ridaa'i delloo leen ma sama làmbaay Allahu akbar ne leen nag bu ngeen amoon lu toll ni tihaama ci ay garab mu nekk alal ju ma leen war a séddale dinaa leen ko séddale waaw garabu tihaama yii bu doon lii lépp ay jur la yu ma leen war a séddali la qasamtuhu aleykum thumma ma alfaytumuuni baxiilan wala jabaanan wala kaddaaba sallallahu alayhi wa sallam waaw waaw qad rawaahu alimaamu albuxaari wa shaykhuhu ahmad imaamu ahmad wa shaykhu alimaami ahmad abdurrazaaq imaam Abdurrazzaq mu musannafi ah gaa yi topp ko topp ko topp ko topp ko mu ne leen delloo leen ba làmbaayam wadd mu ne leen delloo leen ma garabu tixaama yiis bu tolloon noonu ci ay kii dinaa leen ci ay jur yu ma leen di séddale dinaa leen ko séddale te après bu ngeen ma trouver ma nekk ku nay bari le du tax ma nay waaw waaye bari le wala jabaanaa du ma nekk ku ragal koo xam ne ku ragal la wala kaddaaba du ma nekk koo xam ne waxkatu lu amul la bari na ñuy wax naan ay bu ñu amoon bu ñu amoon dinañ def lii lii ba ñu amee defuñ ci dara waaw parce que buxlu toppul dugg leen virusu buxlu dugg leen sax dafaa ne woon parce que waxoon naa la alal révélateur de jikko la waaw ñu naan waa ji daa am jikko yu bees amul benn jikko yu bees jikko yooyu mu nga woon fa moom waaw kay gis nga gaa yi détecté mine ci euh, mine antipersonnel yi réew yi am yooyu comme ay Casamance nga xam ne gaa yi ci côté fam amoon mooy buñ koy détecté noonu gis nga li teg jël kii bi affaire boobu bu rombee rek mu ne tin tin tin def benn kii ñu xam ne fii am na benn mine alal nag noonu la mel ci jikkooy doomu aadama waaw waaw mooy ne mukk du loo xamante ne ni bu kenn foog ne alal jee ko joxi jikko joxu ko benn jikko daa fekkoon mu meloon noonu waaye nag feeñul woon dafa newoon en sommeil lava la lava la nan lañ koy waxe l'avarice lañuy wax ak nay kii dormait qui kii somme qui kii était en sommeil en lui ah moom la xam moom la am am daal di yee alal ji loolu la yee mooy nay gi ne woon ci moom alal jee ko yee waaw parce que bala ngaa nay da am looy nay comme que amul woon ñépp jaan tey sawaay mu am nag mel ne gaa yi naan dafa am dafa àbb jikko àbbul jikko voilà mu ngoo kon mu ne lu ngeen ma trouver mu na mooy ne xoolal naa saab saab gëddu leen comme ni waxoon waxoon naa la lii buñ ko ñemee def ko mooy da leen a ubbil boppam ubbil boo xam ne ñu ñeme ko ñeme boo xam ne bokkul ak yabaate du ñeme yabaate de mukk ndax ñoom seen mooy seen loo xam ne ah alquran moo leen ko may yonent ma lay saab saab moo leen ko jox ne lii nii mooy seen àq ji màng yi loolu lañ doon laaj sauf ko dañ koo laaj ak bëgg goo xam ne dafa ëpp dafa jéggi dayoo ndax lan ñu ngi door a ñëw ci daara ji tamit mooy yàgguñu ñii yàgguñu waa Quraysh bi ñu duggee ci diine ji yàggulu kaw kaw yii ñoom it naka si noonu waaw yeneen ma lay saar saar bu wax ak ñoom wax yu wax yu rafet ndeysaan delloo leen ma ne leen même bu leen kon lii bu leen am lu ngeen di tiit dalal seen xel mooy leen boroom xam-xam bi war na tamit fexe nit ñi man koo ñeme ci ñeme goo xam ne mu boppam nit ñi ñu ñeme ko ba man koo laaj masala yi nga xam ne dañ koo soxla waaw te du nekk yabaate du nekk du nekk miin bu doo xam ne dañ lay kii ba nekk yabaate non déedéet moo naa lay sarsam ab ama ama jaam jigéen da doon ñëw fekk mu toog mu ñëw jàpp ci loxoom dem wax ak moom ah soxlaam mu wax ba demul moom du dem ba muy paree mu dem yoonam ah sallallahu alayhi wa sallam nekkul woon ku rëy moo tax maxarama keroog li wax dëgg la bàyyi almiswar eh demal wool ma Seydina Muhammad sauf que waxoon nañ la moom lool mu def kenn du def loolu waaye lay wi mu joxe nee na ko moom du jabbaar waaw sadax laysa kenn du doxal nag moom moom loolu mooy ak lewetam ci taraayu manque de vivre de savoir vivre gi nga xam ne moom la doon dund te teewul loolu mu supporté ko woon masul woon a yëgal yaramam masul woon sax day xool ci xar kanamam moom alayhi salaatu salaam di gis ne loolu noonu da koo da koo def dara waaw gis nga ni mu nga ni ki nga xam ne sax dafa dem ba ñàkk tegg ni ëpp loolu moom hein kooku wanu ko wanu ko wanu ko wanu ko bam ñàkk kontaanam ci lim def ki nga xam ne moo ñëwoon poñe ko waaw muy dox mu wan ko ginnaaw xëcc ko non non waxuma kooku kooku beneen affaire la kooku beneen affaire la non kooku Medina la woon man ki may wax mooy kii fii Hunayna waaye ji nga xam ne moo ñëw hein poñe ko ne ko hein eh, eh, naan ko yonent bi sallallahu alayhi naan ko andis lii maa waa waaw topp an gis lii maa wa'adtani mu ñëw jege ko da koo jege sax juble si ko mu naan ko yaa Muhammad an gis lii maa wa'adtani mu dëgmal ko mu naan ko an gis lii maa wa'adtani defal ba liñ ma digoon mu naan ko abshir mu naan ko laqad aktharta alayya min abshir waay oh. waaye yaa ngi may rek abshir sonal nga ma abshir li may wax abshir pari na ah waaw noonu la demee de. neewul neewul soldat ngir ñu liquider ko déedéet neewu ko meew xamoo ki ngay wax déedéet dafa wane ginnaaw jëm ci Seydina Abu Musa al-Ash'ari ak Bilaal ma fa newoon ne leen laqad raddal bushra faqbila antuma yéen ñaar kon nangu leen ko ndax moom delloo na bégte gi waaw mooy gis na noonu noonu la doon dundee gis nañ beneen bi mooy Medina bi Seyna Anas doon wax bi ñuy dox waa ji kaa ji ñëw ginnaaw la ko féete rek xëcc yére bi poñe ko wam ci naan ko jox ma ci li yàlla jox mu muñ ko daal di ñu daal di koy jox sallallahu alayhi wa sallam gis nga makaarimul axlaaq ak mën a muñam gu jéggi xelu doomu aadama mooy képp koo xam ne tamit danga ne moom ngay roy war nga mel noonu mooy julli ñi noonu lañ war a mel man di supporter yenn yi nga xam ne nit ki defu ko parce que yow waroo toog naan kii kii kii xanaa xamuma way kii xanaa xamul ki ma doon non yow loolu waroo xalaati noonu yonent bi alei salaatu salaam neewul gars yi ne ñii neewu leen yéen xamu ngeen ma xanaa ana waxu leen ko de maay ndaw yàlla maa gën ci lu yàlla bind waxu leen ko parce que ñooñu xamuñu boo taxit loo man di tollu nga dem fenn ñu la fay ñàkki teggin parce que xamuñ la mais nga xam ne xamuñu la jeex na pourquoi nga bëgg fee wane ne yaay jiw waaye fëgg sa dënn yëkkati sa dënn waaye parce que ñii xamuñ xamul il faut ils vont le regretter dina xam ne man ñii ñii xamaa xamuñ may kan yëf yooyu yooyu jariñul dara yooyu jariñul dara ñooñu lay lay suubi xulwa ñooñu ñoom duñu royukaay ci dara yow nag jullit bi suñu borom yonent bii la ñu royloo sallallahu alayhi royloo wu ñu ci des de fayyukat yeeg gaa yi nga xam ne di jaay fulla comme ni ñu ko waxee woon naan fulla tawal du fulla royloo wu ñu ñooñu ñun ki nga xamante da ngay tendre nekk koo xam ne ci meloy borom bi subhaanahu wa taala ngay fexe di incarner waaw nekk koo xam ne muñaakoon noonu ngay def ba ndànk ba nekk muñaakoon koo xam ne dangay mën a muñ. liñ naan sabuur da ngay mujj nekk loolu ba pare nag nekk nag ci sant yàlla kese shakuur waaw koo xam ne moom léppay far neex ko sax lépp lay far di sant moom moom léegi dafa dafa dépasser le fait moom xéewal yu ñëw ci moom lay sant mais xéewal yu ñëw ci benn mbindeef benn nekk nekk ci kaw suuf bu ko yëgee da ciy kontaan mel ni moom la daloon mooy loolu par manque manque la mais kon dañuy fexe def noonu début bi dina metti man na metti mais buur yàlla bi mën na ko yombal képp ku mu ko yombal kon alayhi salaam ñu gis loolu mu de loolu lépp teewul mu ñëw séddal leen ko te bi muy ñëw bi mu leen di séddal neewul yéen yéen a ma puusoon ba ci garab gi kon yéen aywa deux gëléem laa leen di jox non non non ay cent gëléem la leen jox ay cent cent cent waaye tamit dañ ciy jànge leen le fait Euh, Seydina al Abbaas ibn Mirdaas bi mu kaasee quoi biñ ko joxee moom loo xam ne matul sang fekk moom mu ngi xool daal sang yi ñoom Uyayna ak ñooñu de tribu yi comme tribu rival mooy seen seen niñ naan wala boog seeni naa seeni naataange seeni naataango voilà seeni nawle ci ci tribu yi chef de tribu yi ñoom la tegoon bët yeneen ci wàllu saabsaab nu mu def bi muy wax. waaw ataj'alu nahdi wa nahbu al-'ubaydi ah, bayna Uyayna wal Aqra'i loolu noonu yonent mi alayhi salaatu salaam bi mu ko yëgee neewul man sama yoon newu ci dama fexe ngir fay fay li nga xam ne mooy euh, wax jooju waaw mooy nit léeg-léeg nga def ngir nit ngir ngir ngir protéger wu ci ayu nit loolu it mën naa ne waaw mën naa ne yonent bi saa saa ne dem leen ngeen daggal ma làmmeñ ñu ne dagg làmmeñ ñu mooy mooy dañ koo jox di ko jox di ko jox ba mujj gërëm comme ñi ci des voilà loolu mooy mbir mooy kon nit mën ngaa joxe gis ayu koo xam ne xam nga ne kii moom boo ko kiiwul mu yàq sa der wala yu mel noonu nga jox ko waaw mais nag loolu nit mënu cee dëkk tout tamit waaw mooy yow manoo cee dëkk tout le temps manoo dëkk tamit ku ne nii rek wane ak jaaru mer ci yow rek nga ne naa ko jox ngir ngir ayam fermay ayam déedéet mooy mbir mi day nekk nag loo xam ne dañ koy natt voilà dañ koy natt euh, léegi parce que Musaylimatul Kaddaab ba mu ñëwee di laaj est-ce dañ ne moom ak meram nañ ko faye lan may ko liñ bëgg déet yonent ma lay saab dana ko gis ne taru garab bii ma yor sax boo ma ko laajoon du ma la ko jox voilà moo tax dañ koy nag c'est pas que ku ñëw ne nii rek nee naan hee jox leen ko bala moo hee saa yee déet loolu dañ koy natt loolu dañ koy natt moo tax nit mënoo naan man daal sama yoon newu ci quoi damay dund bon man daal yàllaa tax may def nit ñi li ñuy xalaat sama yoon newu ci déet yàllaa tax ngay def dëgg la mais nit ñi tamit la booleeg ñoom. te yonent bi alayhi salaatu salaam mi gina a mat ñépp gina xam ñépp di jële lépp ci boroomam subhaanahu wa taala noonu la doxale Seydina Abbaas ibn Mirdaas bi muy wax di wax na la ko faje dana jox leen ko jox leen ko ñu matal ko sans mu kontaan waaw waaye bokk na li ñuy jàng ba léegi ci xisma boobu ba léegi mooy yonent bi alayhi salaatu salaam li nga xam ne mooy fiñ ñu jóge sànk yu metti yi nga xam ne dañ na ko ci ñële ay jullit lañ woon yu xamul kaw mooy kaw kaw yu ko toppoon ak yooyu mais mimma laqaahu sallallahu alayhi wa sallam min adal munafiqina wal wal xubatha waaw li mu jot ci lori naafiq yi ak nit ñu yées ñi bon comme Dul Xuwaysira ak waa yi nga xam ne dane mooy waa jooju naafiq bopp ci wàllam saar ne moom lii de te Seydina Abdullah ibn Mas'ud dégg ko dem boole ko buur yàlla taxut at séddale bi mooy xoolal loolu imaginer imaginer imaginer kenn ci ci ci ñi naan ay sëriñ wala kilifa mu def gaa yi wax ko loolu en public en public parce que xam nga bu doon en en en la. waa sax man na ne bon yow dama lay jéggal parce que parce que xam na ne mbir mi siiwul mais bii en public ñépp mu wax yonent ma ne saab-saab wax ko li muy wax ba pare mu ne ko gis naa la de li ngay doon def kii bi yépp waaw waaw mu ne ko waxal loo gis mu wax waxam ju ñàkk teggin ji moom Zul Xuwaysir at-Tamimi comme ni ko Seydina Abdullah ibn Amr ibn al-As ah, alayhima ridwanullah daal di nettale mooy gis nga yu metti yooyu imaginer rek imaginer kon ñun lan moo ñu daal ñun kan kan kan lañ fi wax lool ban sëriñ lañ fi ñoo xam ne boo leen waxee dëgg kese ci diine ji ay seeni taalibe normal waaw xam nga naa ne Sénégal moom dafa mujj gaa yi moom laa doon wax cheikh bi keroog gis nga gaa mel ni gaa yi suñu sëriñ. gis nga man daal li ma seetlu mooy daa mel ni gars yi daal dañu ay axe ñoom dañu jàpp seen bopp ay actionnaire ci diine ji waaw mooy suñu ñenn ñi naan ay sëriñ suñu suñu réew dañoo jàpp comme si mooy noonu lañuy doxalee ah, seen doxalin boo ko seetloo c'est comme si diine ji benn entreprise la boo xam ne walla iyaazu billaah ñoo borom bi subhaanahu ñoo ko bokk ni mu mënee di tërali àtte ñoom it bu leen neexee àtte yooyu ñu ne bii effacé nañ ko wala bii waaye ñii def ci lu neex waaw mooy seen comportement dangay foog ne kii ak kii mu ngi mel ni walillahi masalul la koo xam ne ak entreprise actionnaire yoo xam ne li ñu ëppalantee bariwul kii ne moom ñëw jël jël kii jël décision keneen ki ne ah non décision boobu dañ koy teg fee mooy de noonu la gis ñenn ñi di comporter mooy diine ji nag ñu fexe accaparer ba kenn du ñeme wax ci benn sujet daanaka bu am solo waxoon naa la keroog boo dem tiijaan wala xaadir walla leneen yarhamukallah yow doo nangoo wax boo gisee ñeneen ñoo xam ne du ñu julli yow ñeme wax ci masalaay ñàkk julli lan ban danger moo ci nekk parce que nee nañ dañ mooy dañuy yee fitna kon bu boobaa walla iyaazu billaah ak àttee ku dul julli lan wax rek li ci boroom xam-xam yi wax fii mu ne kenn ñemewu ko wax ci rajo rajo Sénégal benn rajo du public bi du privé bi wax attey julli waxuma waxuma dara attey ku bàyyi julli sujet boobu kenn du ko fa traité waaw kenn du ko fa traité xanaa conférence koo xam ne yéen a nekk yéen i ñin la ngeen nekk fa loolu moom ñeme nañ koo wax seen biir mais par lu waral lool parce que ku nekk am na foo téye kee moom mu ngi def mooy ku nekk da def say tuuxi doona ba pare keneen ki du ñemee wax parce yawit yaa ngi def yoo xam ne boo ci newee yow it keneen ki du wax walla iyaadu billaah tama mooy yooyu noonu nga xam ne yu garaaw la boo ko waxee ay seeni taalibe jóg na dañ lay faat te kat dëgg nga wax bi mooy li Seydina Urwa li mu wax rek <laughs> inna masala Urwa kamasali saaxibu Yaasin daa qawmahu ila Allah faqatalu waaw sallallahu alayhi wa sallam mu ne gis nga Urwa lii ko dal woo ay ñoñam ñu faat ko hein mook waayu yaasin ja rek ñoo niru ko nekk ca suuratu yaasin hein dafa woo ay nitam ci yàlla ñu daal di koy faat walla iyaatu la boo leen lii loo xam ne kat mais ma'lumun fi di min ad-diini la loo xam ne ci diini bi ñépp ko war xam mooy réere ko daa maru la ñàkk kër julli faratal kenn ñemewu ko wax koor jii ñu nekk ubbi ko tey insha allah alhamdulillah <laughs> mooy anniversaire suñu siira bi nag walillahi alhamdu wal minna kooru 2014 lañ ko tàmbali woon ñu ngi koor 2018 <laughs> waaw <laughs> voilà mooy mooy anniversaire suñu siira bi walillahi alhamdu wal minna mooy eh, yow koor jii ñu nekk mooy ba wax àttee koor kese ak ku bàyyi koor reew lan mooy sa àtte kan moo ko ñemee wax kan moo ko ñemee wax kan moo ko ñemee wax te pourtant boo ko waxee dëgg nga wax yow bu dee ñu ngay wax dëgg ñu war la ñu nar laa faat yonent ma lay saab-saab mi nga xam ne li gën a ñaaw te gën a ñàkk teggin lañ ko wax hein te teewul waxul ne gaa yi jóg leen faat ko déedéet waxul ne gaa yi jóg leen faat ko yow même bu doon ne yow dañ laa wax dëgg moom laa waxoon karoom ne ñun lan moo tee ñu ñu mel ni comme bu ñuy bind suñu thèse yi ak suñu mémoire yi buñ koy jox du ñuy corriger waa ji du corriger ñu koy mere naan lan moo tax mu defal marature fii dama koy kon damay kontaan ci moom te bu ma amaatoon leneen gaaw koo jox ndax kii kontaan naa ci moom le fait que mu trouver ay fautes noonu nag lañu waroon a mel kon alayhi salaatu wassalaam gis nga li mu daj ñun lan lañ daj kenn waxuñu dara waxuñu dara terewuñu dara tous léegi lépp nag mu nekk ay ay kii ay benn monde la boo xam dañ ko créer suñu biir xel que ne lii du ma ko parce que bu ma ko waxee lii moo ciy am mais ku dul risque doo am dara comme ni ngeen koy waxee l'islam nag dafa laaj sacrifice loolu loolu yow bu dee boroom xam-xam bi ñemeet loo wax dëgg moo tax xoolal lëkkale waxoon eh, kii kii kii eh, ah boroom xam-xamu Égypte bu mag bi am na l'islam ci affaire am ci kii kiiwam tiitram xaw ma lu tax ma fàtte ko am na islaam ci euh, non non non moo tax ma fàtte loolu subhaanallah bi bi gaa yi ñëwee ko tiital parce que dëgg la dëgg da la wax gaa yi ñëw di ko menacer gaa yi fëgg buntam xaw ma lu tax manuma wax manuma wax tur bi Zaynuddin Tajuddin yu mel noonu moo tax manuma wax tur bi euh, am am nan al ulama lañ koy woowee subhaanallah nan al ulama fàtte naa dafa ñëw mamluk yi mooy ñi jiite woon Égypte benn jamono eh gaa comme que dafa def benn fatwa wax dëgg la wax gaa yi bon xam nga nag gaa yi dagg yi ñoo gën metti ñépp moom loolu la moo tax dangay wax ab sëriñ dëgg taalibe yi ñooy ñëw toj sa kër ray la waaw léeg-léeg moo koy ci léeg-léeg bu ko yëgee sax dañuy kontaan waaw dégg naa ci koo xam ne moom ku yéeme la moom te bari àndandoo waaye <laughs> mooy yu mel noonu um, uh, um, gaa yi dañ ne ko mais fekk gaa yi mamlu gi yëg affaire bi ñu mer ndax ñoo jiite réew mi naka la boroom xam-xam bu toll nii ah, di waxe lii am gaay benn waay bu jóge ci ñoom ci mamluki dem këram di fëgg joom ji jigéen bi yër ci bunt bi mooy bu doon tey heure ngeen koy xaw mu xool gis ko gis muy ab soldat ci gaay yi mu ne sama baay yée baay bul ubbi di ñii la waa nguur gi la te ab gendarme lay mooy équivalent gendarme moo ne ko sama doom <laughs> man nan la ko waxati sama doom man néew naa mooy sama deret lu néew la xaw ma ci moo ni ma fàttee tur bi laa nar a fàtte laa fàtte exactement yan expression la la utiliser sama deret tuuru ci l'islam loolu du dara loolu dara ndax man sama deret yi loolu lay dara par rapport ak ñi nga xam ne ñoom la seen deret tout ñi nga xam ne ñooy ñooy montagnes yi ñooy ñooy ñooy ñooy ci loolu boo ko boo ko comparé man du dara hein bind na téere yu am solo man xaw ma lu tax manumaa wax tur bi rek ah léegi kon mooy xoolal mooy loolu mooy yow bu dee sacrifice benn bëggoo ko jël wax dëgg sax manoo ko sax mënatoo ko mais sin bi demal toog am na ñoo xam ne li gën a mooy wax dëgg defatuñ ko mais dañuy conforter gars yi ci caaxaan ñu ne yonent bi alayhi salaatu salaam kon gis nga lu ne daj na ko lu ne ci lor mais muñ na ko waaw daf ko muñ daf ko muñaa ah. gaa yi seenu ñàkk tegginu kawe yi daf ko muñ bokk na liñ ciy jàng ba léegi ci séddale bi muy ne aleyhi salaatu wassalaam xañ gi mu xañ waa lamsaar léegi ñëw ci discours boobu hmm? ak dëggug waa lamsaar dëggu Seydina Sa'd ibn Ubaada riwaaye imaam ibn Sa'd bi nga xam ne Seydina Abu Sa'id al-Khudri moo ko nettali radiyallahu anhu bi mu ñëwee am na lu ma may pa pardon am na lu ma ron a fàtte mooy Seydina Abdullah ibn Mas'ud xam nga bi bi bi bi bi bi lamsaar yi bi naafiq bi bokk ci waa lamsaar ci deret mais pas ansaar yi comme du ansaar yi mais ci deret waaw moom la mooy waa ahlul madina la bi waxee lool dafa dem boole ko yonent mi alayhi salaatu salaam yonent mi alayhi salaatu daal di daal di ah mooy ki njëkk wax ne maa yuraadu bi hada bi hadhihi al-qisma wajhullah bii moom buur yàlla taxut nammuñu ko ci le fait mu dem wax ko mooy ne loolu dañ ciy jàng ne léeg-léeg boo déggee loo xam ne lu nar a yàq la lu rëy lu yàq yelloo na moos ah nga dem egge ko kilifa gi que ni am na loo xam ne kat leer na ma waxuma nag ngay waxi rumeur déedéet bul véhiculer yi rumeur loo xam ne Seydina Abdallah ibn Mas'ud dane maa dégg waa ji wax lool bi mu waxee lool ma ne man nag man du ma lii du ko muñ il faut ma dem wax ko yonent bi alayhi salaatu salaam waaw te bi mu ñëwee yonent bi alayhi salaam neew ko jógal fii bu ma ko wax mooy kon yelloo na boo gisee yenn yi nga xam ne man na yàq man na yàq non seulement bu ko waxee mooy ña ko dégg foofu ña ko dégg foofu imaginer ñi nga xam ne ndax mu'allafa qulubuhum yi gaa yëpp nga fa ñi nga xam ne seen xool dëgërul seenu dugg ci lislaam dëgërul ñu dégg wax ju mel noonu ak ñi nga xamante ne amaana joxuñ leen mais wax jooju même ñu nekk ñu baax loolu mën na leen affecté ñu ne bien sûr boo xoolee nii ci biti dañ naan pourquoi mu jox ñoo xam ne comme li lan moo tax lamsaar yi di wax lool inna hada lan ajab lii de mooy lu yéeme suyuufuhum suyuufunaa taqturu min dimaa'ihim wa tuqsamu amwaalunaa wala faydunaa ghanaa'imunaa alayhim lii de mooy yéem lu yéemee gi nag suñu deret yee ngi toq ci seen deret ñoom lañ doon xeexal waa Hawazin nag waa Quraysh ñi nga xam ne barki de boo njaay leen faagaagal màkk ubbi màkk amul dara lu ñuy def suñu dereet yi fendeegul sax ci seen dereet yi suñu jaas yi fendeegul ci seen dereet ñu jël alal yi nga xam ne moom lañ gañe ci xare bi di leen ko jox xam nga lool ku ku ku xaw a kii tam nga ne bon waaye wax na dëgg mooy yàq googu mu nar a indi ak moom ci boppam lor gi ko wax jooju di lor mu dem yegge ko kilifa gi ki nga xam ne mooy boroom xam-xam bi waaw boo gisee ci société bi lenn di di xew mu yéeg ne moom yëgu ko te muy lu bon loo xam ne moom ak intervention am mën na ko lijjanti boobaa danga ko koy yéggee loolu moo tax Seydina Abdullah ibn Mas'ud dem wax ko te boobaa loolu bokkul li ñu naan xam nga loolu bul dof nag naan loolu moom namima niroo namima mooy koo xam ne day toxal waxi jàmbur ngir yàq kii da koy toxal ngir defar ndax ngir lan darqul al mafasid parce que kii saddu zaria la bu ñu ko gaawul wax ko ba ba ñu tëj bunt boobu man na yóbbaale ñoo xamante ni nii jàpp ne ndaka li mu wax dëgg la ndaka li mu wax mooy kàcc gi gën a màgg waaw waaye it Seydina Abdullah ibn Mas'ud cofeel gi mu am gu tar ci yonent bi alayhi salaam bi mu gisee ni yonent bi alayhi salaam mere ak yooyu dane wallaahi dootuma ko yéggeeti dara ci yu mel nii mooy jeex na dootuma ko def voilà mooy lan mooy ne ki nga xam ne tamit taalibe bi moo war a moo war a nekk labib ku ku ñaw xel waaw mooy que waaw yii nii man naa ko transmettre mais bu ma ko transmettre est-ce que du jur lu raw li ma doon dàq loolu li ma doon daw loolu yi jar nay xalaat te yonent mi aleyhi salaatu salaam doon na wax ne bu ma kenn toxalal waxu kenn wala lu kenn kii ndax man dama bëgg bu may génn ci seen àddina bi ma nekk koo xam ne du ma am sama xol day sell day day set ci ñépp mooy du ma am kenn koo xam ne dinaa ko xalaat rek wala sama xel dem ci moom wala lu mel noonu may am ci moom naan bi moo defoon lii moo defoon lii waaw gis tamit jàngalekat bi tamit léeg-léeg yenn yi mooy bul tàmbal tamit taalibe yi ñu lay nettali tout le temps. parce que loolu day indi ci ñoom ak man a man a expliquer parce que ñenn ñi jaral na leen buñ ñëwee gis ñépp di la wax ñoom ñu bëgg laa wax te amoon lu ñu wax ñu créé ne lii de moo xew diw lii la wax nga ne ko ha mu ne billaahi maa ko waat ndekete yoo lim wax demewul noonu moo tax sëriñ bi du tàmbal taalibe yi di leen ñu koy rapporter ay wax déedéet parce que wax nañ la ci namima lool bu yàggee mooy ci nam maam ngay bokk waaw nam yi ma googu muy rambaaj ji dañ ciy dugg mooy doon daw mooy kon nag loolu dañ koy tànk dañ koy tënk mooy liñ la wax bu dee ne taalibe bi nit ki gis na loo xam ne lu yàq la ci réew mi wala ci gox bi loo xam ne moom il sëriñ bi war na koo yëg ba mën a lijjanti loolu wax ci àtte bi yàlla te tamit mooy même bu dee man xam naa àtte bi mais ngir mu fekk waaw ngir mu paare li nga xam ne mooy problème bu rëy bi gën a rëy bu mën a causer bu boobaa danga ko koy wax boobaa it danga ko koy wax kon bu ñëwaatee ci fiñ ñëwoon muy lamsaar yi sayyidina Sa'd ibn Ubaada radiyallahu anhu bi nga xam ne ci la wax am ci biir lamsaar yi ba ñenn ñi wax loolu mu dem yeggi ko yonent mi alayhi salaatu wa salaam mu ne ko yow Sa'd yonent bi sa salaatu salaam ne ko fa ayna anta min zaalika yaa Sa'd ne ko waa wax jooj nga ma rapporteel yow moom lu ban position nga ci am mu ne yaa rasuulallah sallallahu alayhi nekkuma lu dul kenn ci samay ñoñ am na benn riwaay boo xam ne dane wa kaana wa kaa wa kaanu laa ñoom doomu ñoom wax lu amul ah. voilà mooy mu ne man de kenn laa ci ñoom ñëwul naan ñëwul bëgg a génne boppam ndax Seydina Sa'd dañu gisoon nañ ci riwaay imaam Seydina Anas bi nekk saxiixa yi kenn ñoom dañ nekk déet yonent ma lay saar sax ba leen dajalee ne leen yéen waa Ansaar lan mooy wax ji nga xam ne moo ma dikkal ci yéen ñu ne déet suñu ñi nga xam ne ñooy gone yi ñoo wax mais nag suñu boroom xam-xam yeeg boroom kii waxuñu ko de waaw mooy Seydina Sa'd moom même bu ko waxul xalaat na lu mel noonu parce que moo tax mu ne man nekkuma loolu kenn ci ñoom mooy dëggu xam nga lii moom même koo xam ne waxoon nga boo moywul boo dëgguwul boo ñëwee da nga naan non man nag waxuma loolu mais dëgg dëggu gis nga dëggu googu xoolal leen yonent ma lay saab saab terale après al ansaaru al ansaaru disaar si siaar siaar wan naasu disaar Allah ndax la dëggu Seydina Sa'd ibn Ubaada waaw yaa def lii waaw man a de même bu dee du noonu mais bu fi nekk di nii bu fi nekk di nii wax lu ña wax lu amul moom ci boobu manulaa dimbali mu yaa ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as saadiqin yéen ñi gëm yàlla ragal leen yàlla ta ngeen bokk ci ñu dëggu te ñi dëggu nag ñi dëggu ñoom ñooy ñi gañe dëgg-dëgg ñooy ñi nga xam ne ñoom la seenu ragal yàlla mat ñooy ñi seen ragal yàlla mat dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg kon da dëggu waaw ndax ci noonu nit ki nag dangay tàmbali par ndànk ndànk bu buur yàlla boole la ci ñi woy dëggu ni na ko noon contraire boo fi nee di expliquer da ngay yu ndaw di expliquer di expliquer bu buur yàlla bokk boole la ci expliquer kat yi muy waxkat yu lu amul yi léegi kon ginnaaw loolu leneen liñ ciy jàng mooy yonent mi aleyhi salaatu salaam bi ko xabaar bi dikkalee ñu ne ko ah waa lamsaar yi xaw nañu mer li nga def de gaawtuwul gaawtuwul parax paraxawul déedéet déedéet jëwul rek jël décision ñëwul rek ne ah ñoom wax lii ah ñoom loolu wax dinañu xamaa ah. déet daf ne ko dajaleel ma leen ci benn hangar ci foofu noonu mbaar mi foofu waaw tey dafa baax ci mbir yi bul la nettali rek te xam na ne est-ce que yonent bi alei satu salaam gëmul bien sûr mais ci kaw loolu rek rek dem fekk leen dal non dana dajaleel leen ma ba ñëwee lan la leen wax yaa ma'shar al ansaar maa qaalatun balagatni ankum wajdatun wajadtumuha ala alayya fi anfusikum mu lay yéen mbooloom lan saar yi lan mooy wax ji nga xam ne moom laa dégg mu agsi ci man bàyyeekoo ci yéen Allah Allah gis nga waaw dajale la ñun ñépp woowul ñenn ñi ne déet ni ñuy ci ne ñi déet te gis ngeen ba moom delloo waa Hawazin alal ja xoolal niñ doxale woon xam nga ñépp muhaajiruun yi dañu dàq yonent ma ne saab-saab dane man li ma ci am dox delloo naa leen delloo naa ko waa Hawazin ak waa Banu Hashim loolu yi dañ ci gis ne nit bu dee ne ay nit dañ laa bàyyee seen lépp léeg-léeg man ngay jël ay décision yoo xam ne doo ci waxtaan ak ñoom yoo xam ne da leen di concerner ndax dangay dalay leer ne ñoom boo ñu ko fekkoon nga koy jël boo ko jëlee dañ ci gën a kontaan sax que ñoom ñu jëlaloon ko seen bopp yow boo xamee ne àgg nga nit ñi foofu ay nit foofu bu boobaa man ngaa jëlal ñooñu décision mais yonent ma sa sa lu mel noonu it la am ak muhaajiruun yi lamsaar yi mais defu ko lu ñi nga xam ne ñooy ñi nga xam ne ñoom la buur yàlla def ñu bokk deret waaw malgré xam na ne lii nii bu ko defaloon Seydina Abu Bakar ñëw ne Seydina Abu Bakar lam ci am joxe naa ko mooy Seydina Siddiq xol bi ci lay gën a tooy ci lay gina kontaan ba moom Seydina Siddiq mu jël ko jox ko yonent mi alayhi salaam mais malgré tout ça yonent mi alayhi salaatu salaam mooy loolu nga xam ne prérogative boobu mu am utiliser wu ko waaw ni mu def da leen a bàyyee ne leen seet seen biir ngeen waxtaan seen biir. ngeen dem ku nekk ngeen toogal ka leen xam ak kii seen kilifa ngeen wax ngeen ñëw après ngeen wax ma ñan ñoo d'accord ak kan moo d'accord gis nga moo tax kilifa bul embarquer ñépp ci yenn yi am na yoo xam ne bu ci surtout loo xam ne seen àq la seen àq la ndax màng mi séddale nañ ko ku nekk am nga ci jaam yi nga am yeneen ci ma sa sam lu mu def ci alal day day daan nel xëy na wax bii passé lu mu ci def noonu la ci ndigalal boroomam subhaanahu wa lay agir te buur yàlla kenn tënku ko yonent bi alei saatu salaam kenn du ko teree def li ko boroomam subhaanahu wa taala digal mu def ko sallallahu alayhi wa sallam kenn manu koo tere lu mu ci defoon noonu la waaye nag prérogative boobu joué wu ko ci ñépp waaw ci xaasatu ñi nga xam ne ñoo seen Seydina Ali Seydina euh, Abu Sufyan ibn al-Harith Seydina Abbas ñooñu la ne ñoom moom joxe naa si ñoom li ma leen joxe loolu lañ joxe waaw waaw ahlu bayti waa këram la engagé même bu xam na ne li mu waxal waa këram bu ko waxoon muhajiruna yépp ñu d'accord te li koy wone mooy ñoom it noonu lañ d'accord muhajiruna yi ñi ñi jël nañ alal ji liñ ci am ci jaam yi jox ko kan pas delloo ko Hawazin waaye yonent bi alayhi salaatu wassalaam allahu akbar ndax xam nañ ne mooy cosaanu mbir yi nañ ne mooy cosaanu moom lañu war a jox allahu akbar allahu akbar ñoom ñooy al ulama neew am saar yi feelu leen ne ñu nit li ñu ci am ci jaam yi jox nañ ko teg nañ ko ci loxo yonent bi alayhi salaatu wassalaam ah kaw kaw yi tëdd ne ñun joxewuñ dara waaw ama ana falaa kantaaman déet te yonent ma saa saam gëddule loolu la tamit mooy bu yooyu amee décision am ñu war a waxtaane dara jël ci décision ku ne moom it d'accord ci bu ko fi kenn mere quoi waaw bu ko fi kenn mere ñun dañuy waxtaan nan lañuy ñuy defee bon ngir suñu association bi nan lay doxee ñii ne dañuy cotiser sàngam ñi am ko nañ man d'accord ba ci bu ko kenn ne mais bu ko neexee lu lu luy ndayu mu ñu war ko mere lu ngeen bëgg mu ne waaw d'accord naa affaire bi dëgguwul ci moom yéen kay da ngeen waroon a kontaan ba ngeen gisee koo xam ne ah am na koo xam ne kii moom leer nañu ne li mu wax moom la gëm loolu da ngeen ci war lu nga xoolu ngeen ko angle boobu mais ngi gis ñenn ñi moom waaw nanguwul pourtant am na feneen foo xam ne mu ngi fay dugal xaalisam te buñ waxee ci fii mu bañ lu wax nga gise ko noonu pourquoi ñun ñu am analyse raccourci yu gaaw noonu est-ce que waaleykum salaam lu tax ñuy am raccourci yu bon yooyu hmm? tax ñuy am raccourci yu mel noonu ci suñu mbokk bu ñuy wax ñu naan moom am na fii mu ne bokk na ci lii ak lii fii ak fii mu ngi fay def xaalis te bu dee fii mu bañ loolu yépp sa yoon na ci bu ko neexee est-ce que affaire bi forcé la bu doon ne forcé la woon doon kay début bi manoon nañ ne forcé la lii la on prend les décisions jeex na waaw loolu kay moo gënoon a woyof mais manuñ ne mbir mi nañ ci waxtaan xool lu ñuy d'accord ku wax xalaatam bu wuteek li ñu bari wax ñu bëgg ko loolu lay sa minal andi loolu dara kon loolu ndegee woote yi faux semblant ay faux kii la woon rek ku mu neex nga wax li nga gëm surtout loo xam ne waaleykum salaam mm-hmm. surtout loo xamante ni nii rawatina loo xam ne àqam la hmm. surtout loo xam ne àqam la hmm. moo tax bi bi ñii ne ñun kantaa ñun joxewuñ dara waaw kantaa ñun du ñu joxe dara yonent ma lay sax sax merow la woon merowu leen de merewu leen te neewul eh, non màng mi sax lépp buur yàlla lépp sama loxo la koy teg loolu bu leen ñu fontoo non dafa négocier ñoom ne leen léegi ku kii ma jox la six gëléem pour kii boo bàyyi Allahu akbar bu ñu yàlla mayaatee beneen xare ñu gañe am fa ay ay ay ay ranima premier xare bu ñu am lool ma jël leen ma ma rembourser leen côté boobu nag Imaam Ibn Qayyim ab développé na fa mais bon mu guddul daanaka lim ci wax sa ëpp na page ak yooyu mais ñun ñoo préféré ba ñu duggoon côté boobu kon yonent mi salaam le fait mu woo waa Ansaar wax ak ñoom waaw wax ak ñoom lan mooy wax ji nga xamante ne ni moom moo laa jote ci yéen hein ca Seydina Anas gaa yi ne ko ah suñu kilifa yi waxuñ de gantaa ñi nga xam ne nag xaddisaanu ñoom ay nit lañ yoo xam ne ay jeunes lañu ñooñu ñoom ñoo wax lii ak lii waaye fuqahaul ansaar ñun waxuñu lool de yonent mi aleyhi salaatu salaam daal di waxtaan ak ñoom waaw léegi commencé eh, leeralal leen bi waaw lii mu defit bokk na ci liñ ciy jànge mooy mbir bu boo newee kilifa wala nga am ñoo jiite mu am incompréhension ci li ngay def ba mu nar a indi féewaloo wala indi jaxasoo ci biir nit ñi wala nit ñi ba nga xam li ngay def ba man na indi ay xalaat yu ñaaw ba man na jéggi foofu xamoon mooy loolu gaawal nu gën a gaawe nga dajale nit ñi ngir leeral leen sa acte boobu waaye doo ñëw rek di def tanaan bu kenn laaj dara bu kenn wax lan la tax may def lu ma neex laay def bu leen ma fontoo déedéet loolu du naa yonent bi alayhi salaatu salaam loolu du sunnaa yonent bi alayhi salaatu salaam nga ne ma mais Seydina Xadir nag moom du dafa waxoon Seydina Muusaa alayhi salaatu salaam bu ma laaj ma ne loolu bokkul ak lii parce que moom début bi wax na li wax wax na moom alhamdulilah ah, moom wax na début bi nee na bu ma laaj dinaa la expliquer après <coughs> loolu koy leer na donc daa bokk bokkul ak yonent ma ne saa saam sunnaam lii la ñu tëral mooy ne ah lii mën na jur fitna te tamit am na ñoo xam ne seen xolkat lii lañ jàpp te mbir yi wute nag loolu li xew li nga xam ne mooy dëgg-dëgg ni mu demee mu dem ngir dindi li nga xam ne mooy nuage boobu nekk nar nekk ci seen xol yi nar a mooy yowit nit dangay fexe sa say mbokk jullit da di dimbali ci ñuy bañ am njort bu ñaaw ci yow waaw mais bul nekk di kii naan mais naa ñoo xamaa nañ xalaat lu leen neex waaw ñooy am bàkkaar rek sama yoon naw ci man yàllaa tax bàyyi leen ñu xalaat lu leen neex <coughs> déedéet jullit def noonu jullit dangay fexe di dimbali sa mbokk dangay fexe di dimbali sa mbokk yarhamukallah da ngay fexe di dimbali sa mbokk ba yenn yu mel noonu nag bu naree am nga fexe loolu nga bañ ko ci dugal bul def loo xam ne day indi jax-jaxal ci ñépp indi tax na nit ñépp ñaaw njort ci yow nga toog naan sama yoon newu ci seen njort ñaaw yi ñoo xam man lu ma neex laay def déedéet yonent mi alayhi salaatu dafa dajale saxaaba yi radiyallahu anhum waaw waaw ñëwee mu wax leen nag commencé bi mu leen waxee loolu ne leen lan mooy li ma jote ci yéen mu ne leen ndax dikkaluma leen woon ah ngeen nekkoon ñoo xam ne dangeen a sànk buur yàlla daldi leen di leen gindi fa hadaakumullah bii ci beneen riwaay ba ci saxiix buur yàlla gindi leen bu Seydina Zayd ibn Abdullah ki ibn Abdullah ibn Zayd ibn Aasim est newu ngeen woon ñoo xam ne da ngeen sànk buur yàlla daal di leen gindi jaare ko ci man. ah. fa aghnaakum Allah ngeen yàlla daal di leen woo. subhaanahu wa taala wa quluubikum ngeen ne woon ay noon buur yàlla daal di boole seen xol yi jaare ko ci man. xoolal imaam alxaafis ibn xajar li mu wax bi muy wax ci xikma yi génn fii njàngat yi génn fii ci alfat mu ne wa fi lxadiisi min alfawaidi geyri ma taqaddam iqaamatu alxujjati ala alxasmi wa ifhaamihi bilxaq inda ci ay njariñ yu génn ci xew-xew bii mooy bi mu dajale waa lansaar yi nii di wax ak ñoom dantaa nettali bi dëgg-dëgg ñun gis nañ ko waaw mu ne lu wuteeg li jàll ndax bi mu koy sara bu nekk yenn yi wax na ay ay ay ay njariñ yu fa ne ay njariñ yu fa ne mu ne bokk na ci mooy taxawal lay ci koo xamante ne nii mooy dafa am ak yow contradiction ci benn mbir lay woo xam ne danga koy noppiloo waaye bil haqq noppi loo ko mais mu lay woo xam ne ci dëgg lay tegu ci dëgg lay jaar indal xaajati ilayhi boo soxlaa loolu mooy yonent ma lay saasam dafa soxla moo tax mu indi leen lii wan leen nekkoon yi euh, mooy ñi xalaat loolu ba mooy fan laa leen fekkoon fan laa leen fekkoon dangeen a sànk woon buur yàlla gindi leen jaare ko ci man ngeen ñàkkoon mu woomal leen jaare ko ci man ngeen nekkoon ñoo xamante ne nii ay fuqara ngeen woon eh, ngeen nekkoon ñoo xam ne dangeen a féedawoo woon baynal Aws wal Xasraj ci xare yi doon dox seen diggante buur yàlla boole leen jaare leen ci man waaw mu indi yooyu yépp mu indi yooyu yépp lay yooyu nga xam ne yu leer la gina leer jantu njolloor boo xam ne ñoom manuñu koo weddi ba li ñuy wax lak rek lañ doon wax lenn rek al man wal fadlu lillahi wa rasuli waaw xéewal ngëneel lépp ak ki war a wax ki war a wax ay maa def maa leen defal maa leen defal loolu buur yàlla la ñeel subhaanahu wa taala ak ndawam bi sallallahu alayhi waaw mu ne bo wa xusni adabil ansaari fii tarkihimul mumaara mu ne bokk na liñ ciy jànge ci nettali bii yonent bi alei sat salaam dajale leen foofu waa lamsaar bi wax ñoom mooy rafet seeni teggin ñoom waa lamsaar nekkuñu fa di dàggasante yonent bi alei satu salaam waaw moo tax mu ne leen bu leen neexoon ngeen wax lii te mu ngeen ko waxoon moom ñu dëggal leen de di ngeen wax dëgg te dinañ leen dëggal ataytanaa mukaddaman fa saddaqnaak wa maxduulan fa nasarnaak wa tariidan fa awaynaak wa aa'ilan fa aasaynaak mu ne bu neexoon ngeen wax lii bu ngeen ko waxoon ngeen wax dëgg ñu dëggal leen mooy lan dañ ñoo trouvé nekk ñoo xam ne dañoo ñàkkoon dañ dañ laa dañ laa weddi ñu dëggal la mooy yeneen ci ma ne ci seeni teggin yu kawe hein nekkuñ fi di di di xëccoo moom non nekkuñ fi di xëccoo moom de naan ko li yëpp moom ci boppam sallallahu alayhi wasallam moo leen ne bu leen neexoon ngeen wax lii te bu ngeen ko waxoon di ngeen wax dëgg te duñ leen dëggal waaw mooy nekkuñu fi benn yoon nekkuñu fi benn yoon di lan ah di xëccoo moom déedéet déedéet léegi mooy gis nga al ad adabul ansaar mu ne wal mubaalaxati fil xaya ak tamit seenu kawe seenu seenu seenu kersa seenu kersa ni mu kawe bi leen nga leen ci ma lay saab saab waxee lool ñu mujj ñoom ñépp di jooy waaw ñoom ñépp di jooy nekkuñu fi di xëccoo seenu kersa gu rëy ñoom ñépp ñu commencé di jooy waaw ba ni nga xam ne noonu lañu tooyale seen sikkim yi ndax rongoñ yu bari ak seen lex yi yu doon yu doon wàcc ci seen bët yi Allahu akbar mu ne wa bayaanu anna alladi nuqila anhum innama kaana an shub an shubbaanihim la an shuyuuxihim wa kuhuulihim mu ne dañ ciy jànge ne boo boolee riwaay yëpp que kon ndeke wax ji bi ñu dikkal bi ñu nga xam ne moom la Seydina bi yonent ma lay sarsam yëpp te li ko feeñal mooy li ko wane mooy xadiisu Seydina imaam Ibn Isxaaq bu mu jële ci Seydina Abu Saïd xudri bi sanadin saxiix ne kon wax ji dekete tukkeewul woon ci ñi nga xam ne ñooy seen boroom xam-xam yeeg seen mag ñi waaye ci jeunes yi yenn jeunes yi la tukkeewoon du ñoom ñëpp mu ne wa fiihi moom imaam alxaafid ibn xajar bokk na ci liñ ciy jàng ba léegi manaqibun azima lahum lima shtamala min sanaa'i rasuli sallallahu alayhi wa sallam albaligh alayhim mu ne bokk na liñ ciy jàng mooy manaate manaqibun azima jaloore yu màgg yi nga xam ne ñoom waa Ansaar moom lañ tuuf moom lañ am li nga xam loolu loo ko gis noo ko xame li nga xam ne moom la làmboo ci li mu làmboo tagg gu matale gi gi yonent balay sarsam tagg leen ci ne al ansaaru shi'ar wan naasu disaar yëgal leen lu rafet liñ def malgré wax jii tey mooy metti waaye ñii dañoo def loo xam ne hein dimbal dimbali ko jamono joo xam ne kenn bëgg ko woon a dimbali ay fële ay ba mu fa demee gis na la xew waa Makka xew ñoom ñoo jël pare jàmmarlook arab yi ci dimbali bu ñuy dimbali yonent bi alayhi salaam waaw mu ne ba léegi moom al imaam al xaafiz ibn xajar wa anna al kabiira yunabbihu as-saxiira ala maa yaghfulu anhu wa yuwaddihu lahu wajha ash-shubha li yarji'a ila al haqq mu ne dañ ciy jàng nag ki nga xam ne moo féete kaw du ci ay âge kese waaw ki nga xam ne moo féete kaw ci xam moo féete kaw ci xam-xam même bu dee moo gën a féete suuf ci âge. bu léegi dafa def loo xamante ni nii wala dëgg gu taxaw ñeneen ñi kenn comprendre ko ci xamuñ lu tax ba mu nar leen a indil fitna jural fitna waaye naka noonu mag mi tamit ci wàllu âge bu dee ne moom expérience am parce que mag loolu la. mooy expérience bee tax ñuy wax xam-xam bi muy engam emmagasiné ba mu doog léegi ëppale ko koo xam ne mujj dafa mujj ñëw te te dajalewul lu toll noonu moom mu daldi. yee ki nga xam ne moo féete suuf ci wàllu xam-xam wala ci wàllu at te mu exp ëpp ko expérience walla sax waa ñëpp ko ay at waaye moom ci gën a féete suuf moo ko expérience mu ko yee ci loo xamante ne moom daf koo yëg di mooy bàyyiwu ci xel xamul nandul lan moo tax mbir yi demee nii mooy wajjuxu la wu mu leeral ko wajja shubha li nga xam ne mooy côté mu dal di koy leeral lan wajhu shubhati xam nga mooy côté xam nga lii ci wàllu mooy bu mbir lëntee bu mbir lëntee ah li ngay def ngir wane ne afet lënt-lënt bi fii la nekke lii moo waral lënt-lënt bi ndax il suffit nga mooy ak foofu benn portion lëndëm la il suffit nga taal lampe bi teg ko fa nit ñi gis ne ah ndegeti lii la ñu jàll dem yoon mooy nga leeral leen loolu ngir ñu mën a dégg déggu ngir kooku mën a dellu ilal xaq ci dégg ah mu ne bokk na ciy jànge mooy reconnaître hein ngëneelu ki nga xam ne même bu dee ne eh, am nga différent ak moom ci benn masala wala ci dara comme ni yeneen tubaab yi sax sàmm di ko reconnaître waa Lamsaar ne leen bu leen neexoon ngeen ne yéen dañ laa dàqoon ñoo la fat waaw gë kenn gëmula woon dëggaluñ la ñoo la dëggal waaye it mu al intidaar mu nangu seenu ngànt waaw. nangu xam ne ñii gànt lañ am mooy dañoo comprendre woon mu daldi leen leeral lool waaw waaye bokk na lañ ciy jànge mu ne wa fiihi alamun min a'lami nubuwwa li qawlihi satalqawna satalqawna ba'di usra wax ji nga mu ne bokk na ci luy wane ah, nubuwwa gi mooy màndarga la ci luy wane nubuwaat alayhi salaatu wassalaam mooy sa talqawna ba'di sa xaw ba'di usra di ngeen dajeek sama ginnaaw mooy nit ñi di leen gënale ci yoo xam ne seen ah kenn ginu leen ci yey mais kenn du leen ko jox ñu jox ko ñeneen waaw mooy yonent bi alayhi salaatu wassalaam jàngal leen fi xamal leen loo xam ne ñëwagul te ñoom ñépp dund nañ ko après ñi képp koo xam ne dund na ba foofu waaw lam waxoon Seydina Adiy ibn Haatim la in taalat bika hayaa la tarayanna al mar'a Allah dinaan Seydina Adiy ibn bu saw fan guddee de di nga gis jigéen gi az-za'ina mu jóge min Sanaa ñëw wër Kaaba gi ak ay juróom te du ragal dara illa dhi'ba ala ghanami lu dul till bi lay tiit ci ci ci ci ci ci ci li nga xam ne mooy juróom yi waaye dootul agresseur tay yi <laughs> waa tay nekkoon waa eh, waa dëkk waa Seydina Ali ibn Hatim at-Ta'i mooy mu yëgal leen xamal leen ci loo xam ne ñëwagul te ñoom ñépp ñi ko dund rek dund ko ko fanam gudd dundoon nga ko waaw waaye it ñu nit waxoon nañ ci leneen ne loolu yonent bi aleyhi salaatu daleen cee wan ne tamit liñ ciy jàng mooy tàgge na leen boppam waawaw satalqawna ba'di usra loolu mooy kon man lu ma nekk ak nekk ak yéen bés dina ñëw dootu ngeen ma gisati comme nii nii ñuy nekk di ànd ñii dem fu ne nii xare yeeg yooyu ngeen di ñëw bu ngeen bëggee seet si ñëw bu ngeen amee problème kii ma ñëw ki loolu nag fekk ma sama kër ci ak yooyu ñu ñëw ma jiite leen ñuy julli loolu loolu dina am bés boo xamante ne nii loolu dootul am mooy tàgge na leen boppam ci biir wax ji sa talqawna ba'di usra ba'di mooy sama gannaaw man kon mooy bu boobaa dootu ma fi ne ni ma fi nekke woon nii allahu akbar allahu akbar wootewul woon ci ne day fiy sax de waaw waaw ah Allahu akbar léegi bokk na ci liñ ciy jànge ci xew-xew wàllam saar bi mooy ngëneelu wàllam saar Allahu akbar lii kii li imaam alxaafis wax noonu mooy seen ngëneel dafa rëy parce que foog naa loolu yaataloon nañ ko al amsaaru shi'ar mooy ñi nga xam ne ñooy li ñuy woowe sous-vêtement ñi mooy yére bi takkook yaram bi yéen lool ngeen doon ci man ñi ci des ñooy yére bi féete ci gin ci biti ñu nekk ansaarullahi wa ansaaru rasuli sallallahu alayhi wa sallam ñi nga xam ne ñoom dimbal laa koonu buur yàlla la dimbali buur yàlla diine ji ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jeex na waaw ñoom soxlawuñ dara ñoom na buur yàlla woote rek na buur yàlla woote xaaruñ ci dara walladina tabawwa'u ad-daara wal iman min qablihim yuhibbuuna man haajara ilayhim wala yajiduuna fi sudurihim xaajatan lima lima utu wa yu'thiruuna ala anfusihim walaw kaana bihim xasaasa wa man yuuqa shuhha nafsihi fa ulaa'ika humul muflihuun alquraan tagg leen waaw mooy ñi nga xam ne tabawa u ñoom ñoo dëkke Allah ak daara kër gi di a Munawwara ak al imaan ak ngëm yàlla ñoo ko ñoo seen xol yi foofu la ngëm yàlla sanc ñoo sanc ngëm yàlla te bokk na ñi ñi nga xam ne ñooñu noonu lañ mel seeni jikko dañuy bëgg ñépp yuhibbuuna man haajara ilayhim ñoom dañuy bëgg nit ñi mbindeefu yàlla yi ndax yàlla moo tax yuhibbuuna man haajara ilayhim amul sélection ay ay bëggeel sélection sélectif yooyu xamuñu ko waaw du sélectionné naan yi julliti Bangladesh ak julliti Dakar déedéet sélectionné wuñ ñépp lañu bëggandoo benn yoon ndax lan ñii ay jaamu yàlla lañ yoo xam ne buur yàllaa ñu boole ñoom boole ñu rawatina nag ñi nga xam ne ci ñoom ñoom lañ booleel ñu bokk mel ni diine waaw kon ansaar ansaar dangay sopp nit ñi te sopp googu mu ngi tukkee ci sopp gu rëy gu gu kawe gi nga sopp sa borom subhaanahu wa taala waaw moo tax na mën haajara ilayhim ñi doon gàddaay gi ñëw ci ñoom ay way ñàkk lañ ña ngoy ñëw yu doole waaye sélectionné wuñ ñoom ñépp lañ bokkum téye hein te bokk na ci jikkoy ansaar yi wa yu'thiruna ala anfusihim mooy sopp googu du soppi wane rek ak wax waaw mais ni mu feese ci xol bi noonu lay transmettre lay lay lay lay génne ba ci acte yi waaw ndax inna fi lqalbi mudgha ida saluxa saluxa aljasadu kullu wa ida fasada fasada aljasadu kullu ala wa huwa alqalb waaw yonent bi alei saatu salaam alaa waawee alaa yëgu ngeen ma yëgal leen inna fi ljasadi mudgha am na benn dogit benn dog woo xam ne ci ci ci biir yaramu doomu aadama la nekk ida saluxa bu yéwénee bu baaxee saluxa aljasadu kullu yaram wi yépp mooy baax wa ida fasada bu yàqoo fasadal jasadu kullu yaram wi yépp mooy yàqu alaa waaw e, ma ma yëgal leen ko lool mooy lan alqalbu mooy xol waaw comme que bu baaxee yaram wi yépp baax mooy bu xol bi baaxee ak baaxam day génn ci yaram wi bu bonee tamit day feeñ ci yaram wi moo tax ay kii man sama xol bi ni mu baaxee te jay jëf lépp gis di ñaaw mooy waxu dëgg parce que isa saluha law kaana xal law kaana qalbuka saaliha moo tax ku lay wax loolu mooy biir daa fekk biiram bon rek waaw bu sa biir bonee ci la say say si daa fekk xol bi bon waaw ndax la bu doon lu baax la bu doon xolam bi baax na kon dina feeñ ci ci ci jëfam yi mënuñuy wan lu bon kese nag te naan nag sama biir daa sell la déedéet loolu man da nekk dafa loolu yonent ma lay saa saa moo ñu jàngal loolu waaw kon mooy mbir mi du nekk ci ay wax kese mais day transcender ci yaram wi ci jëf yi waaw wa yu'thiruna mbëggeel googu wa yu'thiruna mooy tax ñu man def iisaar waaw mooy ëffal gis loo xam ne soxla nga ko lool sa mbokku jullit tamit soxla ko nga nangu koo bàyyi ngi pour moom ngir yàlla nga bàyyi ko moom ngir yàlla subhaanahu wa ta'ala waaw loolu lañ doon def di waalan saar muhajiruna yi xamuñ woon ko ne dañuy toog di xaar ñuy ñëw amul kii moom bon son visage ne me dit rien kii kii wóoluwuma ko déet ñépp lañ fatandoo waaw di ëffal même bu dee ne soxla nañ mbir moomu waaw kon lansaar yi lansaar yi vraiment moo tax gis nga ñaan geneen yonent ma saar saar ñaanal allahumma arham al ansar wa abna al ansar wa ah yërëmal lamsaar yi seen doom yi ak seen doom yi doom yi trois générations waaye nag waxoon nañ la lamsaar yemul ci ñooñ comme que ay jikko la ñun nañ fexe jikko woo jikko yooyu nañu fexe jikko woo jikko yooyu mooy xool lamsaar yi lan lañ newe woon mooy jàppale yonent mi aleyhi salaam ci biir ak ci biti te bu séddale amee bul xaar ñu jox la dara loolu la de mooy yow booy dimbali nit da nga koy dimbali mais bul xool ci moom dara retour sur investissement bi gaa yu bari di def di ko tuddeeg mbaax te bala nga xam ne du dëgg que ne du retour sur investissement lañ doon def dañu doon jàppale waa ji ngir bu manee mën a fàttali ko lañ ko defaloon di leen jàppale mooy bu waa ji manalee boppam te ñu toog quelques jours gëj koo dégg ku ñu gis jàmbat la ko waaw léegi da bu ko neexee dama koy woo sax duma ko jot te duma rappali te xamoo ci lu mu ne loolu ñépp yow mi koy wax dalay dal léeg-léeg ñu woola la diw nit woo manoo ko wuyu wala après ba nga ko gisee nga naan bi dinga ko nga fàtte ko bu doon ñépp noonu lañ def lool foofu ngay xame ne waa ji ndeke lam doon wax naan yàlla tax taxul retour sur investissement la soxla woon loolu la soxla woon kon mooy di jàppale nit di def kër diine ji te doo ci xaar merci même moowu merci jërëjëf xaaroo ko ci xaaroo ko ci lamsaar yi loolu mooy gis nga keroog yonent ma ne saar saam xare bi fan lay tourner yàllal ansaar ñu ñëw abshir fanax nu maak bégal ñu ngi ñëw ci ñu ngi ñu ngi yow mu xool gauche yaa ma'shar al ansaar abshir wa nahnu ma'ak bi séddalee amee walam yu'til ansaara shay'an joxuñ leen dara ci loolu <laughs> yeneen i ma lay saa saa ne man law salakal ansaaru shi'ban waadiyan law la salaktu shi'ban ansaar Allah ah, mooy ñooñu nag yeneen i ma ne bu nit ñépp jëloon aw yoon wu neex te ami ndox. di fa jaar ñoom ñu jaar ci yoon yi nekk ci montagne yi te naqaree jaar sax ci ñoom laa jaar kon ñu nit nañ xam ne nañu jaar ci seen tànk nañu jaar ci seen tànk nañu jaar seen tànk mooy yow del def désintérêt del def te bul xaar dara looy def ci ci diine bi moo xam sa digganteeg sa boroom la sa bul xaar dara yow daal def ko ngir lan jàmm laa boo xam ne war na ci man ma jaamu sama borom te ma yëg ne saa bu ma ko jaamoo tey laa gën a manqué jaamu gi ma ko waroon a jàmm waaw tey laa gën a doyadi tey samay mat samay jëf gën a matandi bu ko defee ma gën a redoubler d'effort loolu laay xalaat mais duma xalaat lan laay am ci gannaaw man daal damay def li wajhillah li mardatillah foog ma teg nag ma xam ne noonu la waaye loolu dàqantewul ak moom mi ne yonent mi alei satu salaam dee leen ñaan buur yàlla lii ndax loolu ñaan ibaada la mooy te loolu dàqantewul ñenn ñi dañuy jàpp boo loolu mooy kon yow waratoo ñaan waroon na yàlla ñu yàlla dugal àjjana si parce que suñu loolu suñu borom moo ñu ko jàngal yonent mi alei satu salaam moo ñu ko jàngal kaw kaw bi la la def kaw kaw bi dafa ñëw yonent mi alei satu salaam ne kii ne ko ne ko looy ñaan looy ñaan boo jullee ba pare mu ne ko man moom manuma day dana day day dana day danu kaw a day danatu Muaz mu ne ko man moom gis nga nag yonent saa salaam gis nga sa yii ngay wax mooy ñaan ñaan yi quoi <laughs> kaw kaw bi di ñaan mooy ñaan yi ngay gis ci sunna nii rek dafa compliqué <laughs> ci moom yeneen saa salaam laaj ko lan ngay ñaan mu naan ko man daal manuma sa day mooy sa yi ngay mooy genre yi ngay wax quoi yi ngay wax booy ñaan yi ngay wax yooyu ngay kii di di ko wax noonu hein yooyu man moom manuma ko du caagante ne bu Muaz bi <laughs> mooy Seydina Muaz hamilu <laughs> liwaa'il ulamaa Allah <laughs> Seydina Muaz Seydina Muaz mu ne ko man nag gis nga radiyallahu anhu Jabal Allah huwa al-Jabal Allah Allah Abul Jabali ah. mu ne ko man nag yow yonent ma eh, yow yonent saa salaam gis nga lii nii yii ngay wax nii yaag Muaz man moom yii nii <laughs> man man moom manuma ko quoi mu ne ko waa kon mu ne ko man daal lenn laay def man kaw kaw bi xam nga lu may def damay ñaan yàlla mu musal ma ci safara dugal ma aljana sama ñaan man daal lool rekk laay ñaan kantaa yow nag yi ngay def ak Muaz seen ñaan yi man manawu ko waa <laughs> yeneen tu bi saa saa ko xawlaha nu dan dinde <laughs> ne ko ñu ne gis nga suñu ngunum ngunum yi ngay ngay gën a manoo ko yépp autour lañ nekk rek ñu nit lool la rek <laughs> waaw mooy yërmande yàlla pour wan la mooy ne manoo ne nit kuy ñaan naan yàlla nañu yàlla dugal àjjana nga naan ko yow waroon nga dépasser foofu luy loolu luy loolu <laughs> buur yàlla ñaan buur yàlla jaamu yàlla la ñaan jaamu yàlla la loolu il faut nit ñi xam ne ñaan jaamu yàlla la waaw ad-du'a huwa al-ibada mooy jaamu yàlla gi voilà kon loolu la mooy il faut <laughs> loolu euh, il faut pas perdre de vue yooyu voilà yooyu nag moo tax loolu leen day contradictoire ci ñenn ñi mu naan noonu lii dafa contradictoire yooyu yëpp ngay boole waaw loo ñàkk ñàkk lépp waaw moo tax nga dégg boroom xam-xam boroom nitu yàlla waraan même sama suukar sax dama koy ñaan buur yàlla waaw mhm. même su may sàppalee sax dama koy ñaan buur yàlla ndax moom dafa bëgg ku koy ñaan kuy sax di ko ñaan moom subhaanahu wa allahu akbar allahu akbar allahu akbar ñoon ñoo xam waaw kon mooy lansaar gis nga il faut mooy il faut nga jikkoo noonu mooy yow di def te boo ñëwee la nga doon def yow rekk a fi newoon di taxawal mbir mi sonn ci daanaka sa dund gu bari sa at yu bari mu jël ko ba mbir ma sottee ñu jël ko jéetal ñeneen yow dangaa war a kontaan dangaa war a kontaan maadaama ñuy jiital mooy du ñuy fokat du ñuy caaxankat te tamit am na yitte gi nga amoon wala gu ko jege mais dangaa war a kontaan mais waroo ne non non non c'est pas c'est pas normal ça lii mooy bay sa tool ñu ñëw ne ko tu ngaan yóbbu ko déedéet pourquoi ça boo continuer yow boo meloon noonu lasta min al ansaar lasta min ansaar moo tax ansaar yi vraiment ansaarullahi wa rasuli moo tax yonent mi aleyhi salaatu salaam ku mel noonu nag yelloo na moos yelloo na moos bu ñu séddalee séddale séddale maqaama yeeg séddale yeneen yeeg alal yeeg maqaama yeeg yooyu yépp ñooñu moos xam ne ne yell na moos yonent ma saa saaf-saam sédd leen boppam allah allah allah te loolu lan moo gën a moo gën amul ku am yonent bi sallallahu alayhi wasallam looy taxawaalu feneen bay guddee ci mbedd yi <clears throat> ñu lay ramaas guddee ci mbedd yi mooy la mooy ñàkk a nekk ci li yàlla tëral bu julli jotee doo ci ne mooy yaa ngi yaa ngi taxawaalu ci mbedd yi bu koor jotee ngay taxawaalu mooy lan mooy wooroo ko ni mu ware wala sax wooroo te nga am yonent bi alayhi salaatu salaam nee nga te di jullit yi mu xaraamal taxawaalu bi mooy lan nga ne ci moytu leen yaa ayyuhal ladina qul a mu'minina yaghuddu min absaarihim ñuy sadd seen xef yi nga jël sa xef yi en tant que jigéen amul góor bu romb ngay góor bu la romb ngay apprécier ah moom nag moom moom il il il est chon waaw ah il est plus chon que l'autre keneen jàll oh kii moom moo ma neex yu mel noonu kii moo gën a jàpp kii vraiment moom moom yu mel noonu qul lil mu'minati yahdunna yow góor gi yow nga nekk fi jigéen gu romb ngay apprécier boobu yaa ngi taxawaalu newoo ci li yàlla kii te nga am yonent bi sallallahu alayhi wasallam ku am yonent mi alayhi salaam du taxawaalu ñu ramaas ko kii lay ramaas moo iblis moo lay ramaas boole ci ak gàngooram moo lay ramaas de ndax ku newul ci yoon wi moom moo lay ramaas moom mooy voiture bi nga xam ne waaw ma bale lañ koy tudde xaw ma lan képp ku wàcc ci kii bi rek mu mu këf la walla iyaazu billah kon nag yonent ma lay saab gis nga keroog te tamit bi mu waxee li mu wax li muy war a wax après dafa dem dafa dem waaw bàyyee leen ndax ñoom kerse bu mag gi ñu ne woon mooy nit it boo ko xasee yedd wala yu mel noonu jarul nga toog fa nag di ko xaar nag di gën a xool muy gën a nekk ci kii mooy boo paree demal wala nga ne ko mën ngaa dem voilà bu ko defee après loolu moom da ciy réfléchir mu jariñ ko mais doo ko fi téye mbir mi gën a tar ci dafa pare mu dem nit ñi tamit daldi dem waaw kon loolu ci kaw noonu kon incha allah noonu mu demee kom nañ ko waxe woon ñu nit ñu jaare fi dem incha allah ànd ak moom ilal madina bi mu paree mu dem Medina daldi ñibbi <coughs> def lan non dem Medina fa may yow yow yow war gi dalaa commencé jàpp xaat premier jour ngay mel ni ku sonn pare bon ah ah oui si ah non mëna koo tëj yi fi sànq tuddoo fi Seydina Omar radiyallahu anhu lan la waxoon yonente mi alayhi jazaakallahu anni xayra wax nga dëgg yàlla na la buur yàlla fay wax nga dëgg Seydina Omar moo waxoon ci mas'alaam i'tikaaf yeneen time alay saab man de damaa nizar intikaaf intikaaf ca jaahiliya génn guddi ci ay baytul xaram muy néegu yàlla bi mu ne ko aw fi bi nadrik matalal matalal sa nizar loolu est-ce lañuy gis nizar waxoon nañ ko waaw mais yàgguñ ci woon noonu waaye loolu duñ ci ñëwaat lan lañuy wax masalatul intikaaf alhamdulilah mu tombeek ci weer wi ñu ne kon insha allah jotaay bii di ñëw kon lool kesee ñu dese masalatul intikaaf waaw insha allah kon bu ñu ko gisee après nag ñu jeexal complètement ci xew-xew yi nga xam ne ñooy hawazin taif ah insha ñu jàllaat ci yeneeni xew-xew ci siira bi insha kon xam naa nii lañuy ñuy yem bii di ñëw kon masalatul intikaaf lan mooy intikaaf ak nan lañ koy defe ak lan mooy àtteem ak kañ lañ koy def ak fan lañ koy defe ak fan lañ ko manula defe loolu lépp insha allahu taala dinañu ko gis ci jotaay bi ñëw ak uh, wute boroom xam-xam yi ci masala yooyu insha allahu taala wallahu taala alam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin